bismillahi irrahmani irrahim <clears throat> wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyina mohammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi surati al-baqara kon ci sunu jataa bi ñu génn <clears throat> walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu <clears throat> ba gis li nga xamante ne nii mooy xaaj yi nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di xaaje doomu aadama yi ñi nga xamante ne nii ci ñi nga xam ne xaaj bu njëkk bi gisoon nañ leen waaye gisoon nañu li nga xamante ne mooy xaaj bi ci tegu muy ñi nga xam ne xaaj bu njëkk bi mooy way ragal yàlla yi way ngëm yàlla yi beneen xaaj bi mooy yéeféer yi ak ni seeni melo ñi nga xam ne mooy ci yahuud yi ñi nga xam ne ak ci karajaan yi ak ci atee façon yooyu yépp daal di woon na leen wax léegi nag mu desoon xaaj bu mujj bi <coughs> waxoon nañ la ñetti xaaj la ñoom lay wax fii te moom lay leeral ci laay yi ñu bëgg a gis inchaa allahu taala suñu boroom tabaraka wa taala kon muy wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa minan naasi man yaquulu aamanna billahi wa bil yawmil aaxiri wa maa hum bi mu'miniin kon suñu boroom di wax ci laayaab juróom ñett bi mu ne wa minan naasi am na ci nit ñi ñetteelu xaaj baa ji ñoom lay wax ne am na ci nit ñi man koo xamante ne nii yaqulu moom day wax aman naa gëm nañu de billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wa bil yawmil aaxir te gëm nañ tamit li nga xam ne mooy bis pénc wa maa hum bi mu'miniin suñu borom daq ci ñoom ngëm yàlla ne te ñoom nekkuñu ñoo xam ne way ngëm lañu de ñii ñooy ñan <coughs> ñii ñooy ñi nga xamante ne nii li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne humul munaafiquun ñii ñooy naafiq yi nga xamante ne ñooy ñetteelu xaaj bi am na nag ci lenn boroom xam-xam yi ñu naan yahuud yi fii lañuy dugg naan wa minan naas ak chrétien yeeg façon yooy nga xam ne boo leen waxee ñu naan la ñoom itam gëm nañu ndax gëm nañu bés pénc te gëm nañ boroom bi tabaaraka wa taala waaye nag lii nekk ci kanam lii ñëw ci kanam mooy dëgëral wax bu njëkk bi ne wax boobu wax mooy ñi nga xam ne ñooy al munaafiquun al kibaar ñooy naafiq yu mag yi nga xamante ne nii baaxuñu biir ba baaxuñu bëccëg de te baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg suñu boroom ne kon gaa yoo yële nga xam ne ñàkk mën a mooy ne ñoom ñoom moom taxaw assumer ne man lii man gëmuma wala gëm naa duñu ko def ñoom daal ci mbooloo mi rek la ñuy bokk moo tax dane wa minan naasi am na ci nit ñi may yaqulu koo xam ne day wax bu muy wax du wax amantu de man yaqulu amantu déedéet eh ñun ñëpp a gëm ko waa moo tax boo leen waxee mooy seen jikkoy naafiq yi bu feeñee ba feeñ boo wax ñu naan eh fii kenn gënu fee gëm kenn fii dëkk bi ñun ñëpp ko bokk fii ginu ngeen a gëm nit ñi waaye manu ngeen ñoo booleeg yàlla. du wax man ma boole yàlla de noo day bëgg a laaxaale ñépp parce que moom du assumer position am day bëgg a laaxaale ñépp bëgg wan ne fii ñépp a gëm kenn gënu fi kenn voilà ñépp a yem pourquoi ngeen foog ne yéen a gën nit ñi te kenn waxu ko kat ñoo leen gën waaye loolu la mel kon nag moo tax mu naan aman naa moom du wax ne gëm naa de amantu déedéet aman naa billaahi waaye gëm nañ yàlla laa wax wa bil yawmil aaxir ak bés bu mujj ba wa maa hum bi mu'miniin <coughs> boroom tabaaraka wa ta'aala ñoom nekkuñ ñuy gëm de ñoom nag seen jeudio boobu ñu nekkee seen wax yooyu di wane ci làmmiñ yi loo xam ne nawul ci seen xol yi yu xaadi'una allah ñoom de nee na ñaa yéey këne dañuy déem a nax yàlla daal dañ koy jéem a dribble dañ koy jéem a nax daal di koy daal di wor lool moo tax daal foog nañ ne fii mu ne yàlla la ñuy wor daal walladina amanu ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gëm ñoom ñu la ñuy jéem a nax ak jéem a dribble waaye suñu boroom ne wama yaxda'un te nekkuñ di nax jamono ji ñuy def lool di wane ci biti lu wuteeg liñ nëbb ci seen xol yi foog ne yàlla la ñuy nax ak way ngëm yàlla yi xamuñ ne ñoom wama yaxda'una ñoom de daal wu ñuy nax daal di wu ñuy tromper illaa lu dul anfusahum seen bopp wama yash'urun waaye nag malheureusement pour ñoom yëguñu ne ñoom fii mu ne ñoom yëguñu ne fii mu ne ñoom seen bopp la ñuy nax xam nga loolu moom moo ci doy waar <coughs> moo tax naafiq wal iyaadu billah yal nañu ci borom bi tabaaraka wa taala daal di daal di musal mooy ne moom day jàpp ne jéem bi mu ne gis nañ keroog ku mel ne Abdallah ibn Ubay seen président bi keroog ni mu def Uhud daal di dëpp ak trois cents personnes ba pare ajjuma jëjë jot mu daal di ñëw daal bëgg a wane eh, que moom daal fii mu ne lam doon def bu yàgg di wax naan yonent bi lañ leen kii la leen seen borom teral ak yooyu dégg leen ko topp ko mu foog ne loolu da koo war a def te dara gaa yi waruñoo wax dara ci ay mbiram voilà ak tamit li mu doon wane ne moo jaay njàmbaar bi bi ñëwee bay war a jege xare bi mu daal di dëpp ne ataani asaani muhammadun wa ataa sibyan <clears throat> muhammad daal alayhi salatu wasalaam daf maa mooy topp gone yi waa lool lan moo ko tere woon na def Medina laa dañuy génn loolu bu ko waxoon foofu sax la ko xel même bu dee xel ba du ko du ko jàpp waaye ci la gine yenu maanaa ba ñëw ba bam ne dañuy génn Uhud moom mu woon xalaat ne nañ toog yonent mi alayhi salaatu wasalaam ànd ak ñi ëpp ne nañ dem loolu bu waxoon biir Medina man man du ma dem parce que man lii mooy sama xalaat bu boobaa sax man nga ne bon waaw moom xamaa na ci loolu la waaye lan moo tax génn ba foofu loolu ngir loo xam ne wute nag li ne woon seen biir ñu foog ne nit ñi la ñuy nax ñu foog ne borom bi tabaaraka wa taala la ñuy nax waaye ñoom xamuñ ne naxuñu illaa anfusahum lu dul seen bopp wa ma yashurun waaye nag yëguñu ko suñu borom ne mu xam kaay ma wax leen li tax lii ñoom ñu mel nii fi qulubihim dafa nekk nekk ci seen xol yi maradu nag feebar fa zaadahumullahu marada suñu boroom tabaraka wa taala daal di leen yokku ak feebar ak wopp goo xam ne moo nekk ci seen xol yi muy sikki sàkka ñàkk wóolu yàlla ñàkk gëm yàlla loolee moo ne seen xol yi ba ñuy wane loo xamante ne nii lu wuteeg li nga xam ne moom lañ gëm dëgg-dëgg bañ ko melee nag ba pare di jéem a nax yàlla ak gëm yàlla yi suñu borom daal di leen seetaan daal di leen yokk li nga xamante ne mooy ak feebar wala hum mu ne tañeel na leen adabun mbugal alimun bu tara tara tar bima kaanu yakzibun ci li nga xam ne moom lañ doon expliquer di ko wax lu amul lee mu ne wa idaa qiila tanak bés leen waxee lahum ñeen leen ñoom naafiq yi ne leen laa tufsidu fil bu leen yàq ci kaw suuf qaalu ñu naan innama nahnu muslihun dëgg-dëgg ñun moom dañuy rafetal non ñun ñuy yéwénal nga naan lan mooy ne yàqkat ci kaw suuf ñoo daq yàq ñu gën a gaaw a yàq ki nga xamante ne mooy ak golo ji tool ba pare boo leen di wax ñoom ñu naan bon ñun fii mu ne dañuy rafetal quoi ñun ñoo xam ne islah réforme voilà gis nga même yéeféer yi nii lañ mel dañuy def yu bon ba pare tudd ko ay réforme quoi des réformes audacieuses voilà yi nga xam ne ñooy faire entrer notre pays ci notre démocratie dans l'ère de la du vingt-et-unième siècle te loolu lépp yàq la yàq merci yàq li nga xamante ne mooy jikko yu nekk ñu daal di koy def tudd ko nag naafiq yi noonu la ñu mel bu ñuy yàq ci kaw suuf bees leen di wax naan leen haay waay waay bàyyi leen seen yàq ngeen ne ci kaw suuf xaalu ñu naan innama li am ba des noo yéen yéen seen bët a leerul yéen a comprendrewul quoi yéen comprendre wu ngeen ñun li ñu xam ak lii tax ñuy def ñun daal innama nahnu dëgg-dëgg ñun ñi muslihuna dañuy yëwénal te dañuy rafetal ala suñu boroom ne ala waawi ala yëgu meen ma yëgal leen innahum dëgg-dëgg ñoom naafiq yooyee na ñooy yàqkat yu bon yi walakin waaye li am ba des laa yashuruna ba léegi yëguñu mooy ñoom suñu boroom da leen a nëbb bu baax seen bopp xam nga moom ku xam sa bopp rek di nga xam sa borom léegi ñoom nag ko que loolu borom bi bëggul bëggul te nammul ngir ñoom ñu xam ko da leen a seen bopp moo tax lu bari ci seen bopp ñoom fii mun a jàpp nañ ne ñoom ñoo gën a taaru ñëpp ñoom ñooy les modèles moo tax bu ñuy kaas di critiquer kenn di war ne kii waaye ce ñoom jàpp nañ ne fii mu ne buñ waxaloon seen dëgg rek ñemee wax li ñu gëm mooy ne man mii man ngeen war a suivre ni ma mel ngeen war a mel ndax lan ndax ñoom wax dëgg yàlla te xamuñ ne niñ mel moo yées waaye borom bi moo leen nëbb li nga xam ne mooy seen bopp moo tax boo gisee ca kaw sànq gisoon na ne ba ñuy ndax yàlla di nax way ngëm yàlla yeeg boroom bi ñoom xamuñ ne seen bopp la ñuy nax walaakin waaye li am ba des gars yi ñoom wamaa yashuruna yëguñ fii mu ne bu ñuy yàq ñu naan leen bu leen yàq ñu naan ñun dañuy rafetal suñu borom ne dëgg-dëgg ñoom ñooy yàq kat yi waaye malheureusement pour ñoom la yashuruna yëguñu ci dara wa idha qila aminu waay waay gëm leen oh. gëm leen te ngeen bàyyi seen gëmantu yi kama amana naas kem ni nga xam ne noonu la saxaaba yi noonu la jullit yi radiyallahu anhum wa ardaahum noonee la ñu gëme mooy jàpp ci diine yàlla ji fil usri wal yusr muy naqari ak muy neex léegi bees leen waxee loolu lan la ñuy wax qaalu ñu naan anu'minu ndax ñun dañuy gëm kama amana sufaha ndax yi da ngeen ñuy wax ñu gëm comme ni nga xamante ne way dese di ñii ñii nga xamante ne nii amuñu mooy ñi gëm ñi nga xam ne dañuy jaay naan dañoo gëm dëgg-dëgg di doxal li nga xam ne moom la leen alquran wax sunna wax ñu ciy tënku te ñu ci nekk naan lan moo tax li ma lu tax yàllay dogal lii ñooñu ñu jàpp ne ñooñu en fait parce seen xel yi moo dese loolu moo tax ñu jàppe diine ji noonu quoi duñu sax xalaat alors que seen xel yi da leen a war a may quand même même alquran faut ñu war a wax lan moo tax pourquoi lii yàlla naan dañ koo war a jaamu moom kese lool il faut le lijjanti yi yooyu noonu ñoom ñu jàpp amum xel taqwa léegi nag jullit ñi gëm da gëm te suñu borom ñoom la ubbi woon ne ñoom ñoo ñi nga xam ne yu yu'minuuna bil ghaib dañuy gëm li nga xam ne kumpa ñoom ñu jàpp ne ñii ñoo ñu dese ñi ñoo xale yeeg ñi nga xamante ne seen xel yi ñor ñoom ñoo yem te ñun nag moom ndax ñun dañuy gëm bu ñu leen waxee ñu naan anu minu waaye waaye ndax ñun dañuy gëm kamaakeem li nga xamante ne nii amana sufaha noonee la ñi nga xamante ne nii ñooy ñu desee di ñi ñi nga xam ne seen xel yi dafa ñàkk a ñor te seen xel yi dafa manqué wiis ndax ñun dañuy gëme comme ñoom nga xam ne seen xel yi ñor alaa suñu boroom ña alaa waa wi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innahum dëgg-dëgg ñoom naafiq yi humu sufaha ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom la seen bopp yi daal di départ ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo manqué wiis te ñoom ñoo desee di walakin waaye nag li am ba malheureusement pour ñoom laa ya'lamuna xamuñ gis nga ba léegi di tegtal liñ la waxoon sànq ne suñu borom moo leen nëbb seen bopp ba yu yiis yi ñu mel ñoom duñu ko xam te ñu ko yëg <laughs> wa idaa qiila lahum ba léegi bees leen waxee ñoom naafiq yi nag wa idaa qii wa idaa laqu bokk bu ñu dajeeg ladina amanu bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dëgg-dëgg qaalu ñu naan leen amanna di wan ne waaye gëm nañ moom kay no moom kay yonent bi alayhi salaatu wassalaam non non moom kay moom la ñuy topp non l'islam mooy li ñu war a tëral loolu la ñuy wax naan amanna wala qaalu amanna waaye wa idaa xalaw waaye bis bu ñu wéetee ilaa shayatinihim ca seen shaytaane ya ñu fëttërlu ku ña ña nga xamante ne nii ñoom ñoo takk sori li nga xam ne mooy ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala te dëgg takk te dëkke takk ci li nga xam ne mooy mbugalum borom bi ñoom shaytaane yi mooy ñi nga xam ne ñooy seen bopp yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk a bokk teen ñoom la seeni goj di laale muy naafiq yi comme ñoom bu ñu nekkantee nag seen biir nag moom la ñuy wax naan wa idaa xalaw bu ñu wéetee ilaa shayatinihim ci seen shaytaane yi seen kulifa yi ñi mel ni ñoom qaalu ñu naan leen inna maakum waaye xam ngeen ne ñun yéen lañ àndal innama nahnu mustahzi'un waaye ñun dañoo doon saboote gars yi quoi ak ah, xam nga ne bu ngeen ñu gisee jullit ñi ñu nekk noon di leen wan ci biti ni leen gëm xam ngeen ne nan la ñuy gën a gëme niñ gëm suñu boroom ne allahu boroom bi